fa yaqulu al-imaamu al-hujjatu abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi lbaabi ssaadisi wal xamsiin ba'dal mi'atayn wa an aa'ishata radiyallaahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat qaalat hindu qaalat hindu imra'atu abii sufyaan linnabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam inna abaa sufyaan rajulun shahiih walaysa yu'tiini maa yakfiini wa waladii illaa maa axadtu minhu wa huwa laa ya'lam qaal xudii maa yakfiiki wa waladiki bil wa waladaki bil ma'ruuf muttafaqun alayhi qaala al imaamu al xaafidu an-nawawiyu rahimahullah mu daal di ñuy indil xadiis bi Euh, muy bu mujj nag ci suñu bunt bii nga xam ne moom lañu nekk ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu euh, li nga xam ne moo doon xadiisu Zayd ibn Arqam muy xadiis mille cinq cent trente-quatre mu ne woon wa an Zayd ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu annahu xarajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin asaaba annaasa fiihi shidda fa qaala abdullahi ibn ubay laa tunfiquu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu min hawlihi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bu mujj ci suñu chapitre bii nga xam ne moom lañ nekk euh, euh, di wax baabu maa yubaahu min al-ghiiba muy chapitre deux cent cinquante six ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom benn di wax li nga xam ne moom la ñu yoonal moom la permetre ci wàllu jëw mu indi xadis bu mujj mu ne mil cinq cent trente cinq mu ne waan aishata mu ngi jële ci suñu yaay aisha radiyallahu anha annaha mu ne nee na qaalat wax na alhamdulillah hindu di soxna suñu naan hind lu tuddoon di imraatu abi sufyan di soxnaay kilifa gi ñu naan abu sufyan radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñëpp nekk ay saxaaba lin nabi soxna soosu dafa wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko inna aba sufyan rajulun shahih na ko ah yonent bi alayhi salatu wasalaam gis nga abu sufyan nit la koo xamante nii dafa nay quoi waaw dafa nay day téye alalam nay gu ànd ak xër walaysa yu'tini te nekkul di ma jox maa nii lu ma doy wa waladi ak sama doom yi ma ak sama doom ji daal ju wala samay doom du ñu jox lu doy illaa ludul maa axastu minhu lu dul loo xam ne dama koy jël ci moom ci alalam ngir dépense wala jël ko ci alalam ji nga xam ne lekkal ak yooyu wa huwa laa ya'lam te du ko yëg yonent balay saa saam ne ko xudi jëlal maa yakfiiki loo xam ne dina la doy yow soxna sii di Hind wa waladiki ak say doom bil ma'ruf waaye nag ci njekk waaw ci njekk de waaw ci ci ñëw insha allah léegi xadis baa moom mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari na ko noon al imaamu Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk solo la bi njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu seen sëriñ jiitu woon na leen daal di koy solo waaye seen bokku taalibe al imaamu Abu Daawuda solo na ko na ko al imaam an-Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu al-Buxaari ci bërëb yoon yu bare bari la ko di kitaabul buyu' indi na ko foofale waaw indi na ko kitaabul mazaalim indi na ko kitaabu manaaqibil ansaar hmm? indi na ko kitaabu nafaqaat ci ay yu bari nag ak kitaabul ahkaam fii yëpp fu mu ko indi la léegi nañ jël mi nga xam ne mooy kitaabu nafaqaat baabu idaa lam yunfiq ar-rajulu falil mar'ati an ta'xuda bi ghayri ilmihi maa yakfiihaa wa waladahaa bil ma'ruuf waaw <laughs> mu ne bunt bi nga xam ne imaamul yi bu dee ne góor gi boroom kër gi jëkkër gi joxewul dépense bu doy bu boobaa soxna si mën naa jël ci loo xam ne du ko yëg loo xam ne da koy doy ci alalam ngir moom ak doomam waaye nag ci njekk nag ñu mun a tëll lépp nga xam ne moom moom bu ñëwee sax da koy seetlu waaw loolu nag mooy bu doyul waaye même bu dee joxewul dara it comme noonu la ah <laughs>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 qaala mu ne haddathana Yahya mu ne kii nettali moo Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz rahimahullah Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullahu ta'ala gane àddina 120 génn àddina 198 rahmatullahi alayhi an Hisham mu jële ci Hisham di Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Munzir ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Bakr al-Qurashi al-Madani rahimahullah gane àddina la 61 génn àddina la 144 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarani abi Hisham ne sama baay moo ma nettali baayam mooy kan mooy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn al-Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah gane àddina la quatre-vingt <coughs> euh, la vingt-trois jeexitalu xilaafa sayyidina Umar njàlbéenu xilaafa sayyidina wa mawlana Usmaan alayhim ridwaanu rahiimu rahmaan ba génn àddina la 94 rahmat ci li gën a siiw rahmatullah an Aïshata mu jële ci tantam di bint Abi Bakr ibn Abi Quhaafa ummi Abdillah at-Tamimiyya al-Qurashiyya al-Makkiyya zawji Rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam génn la année addina la cinquante sept am ñu ne cinquante huit wallahu taala alam anna Hind bint Utba waaw fii dana Hind bint Utba waaw riwaay ba ñëw Hind imratu Abi Sufyaan ci Riyaad bi fii anna Hind bint Utba ndax Utba moo doon baayam waaw muy sayyidu Utba ibn Rabi'a di sayyidu Quraysh jamono yooyu waaye moom lañ faat Badar moom lañ jëkk a faat mook frère bi Shayba ak doom ja al-Walid ibn Utba qaalat nee na ya rasulallah Hind doom ji nag dane yow ndawal yàlla saa sa fekk mu tuub biñ ubbee Makka la inna Aba Sufyaan mu ne Abu Sufyaan mii da rajulun saa jëkkër ji rajulun góor la shahih boo xam ne dafa nay walaysa yu'tiinii ta doon jox maa yakfiinii wa waladii illaa maa akhadhtu minhu wa huwa laa ya'lam fa qaala khudhii maa yakfiiki wa waladiki bil ma'ruuf kon mu ngi noonee allahu akbar allahu akbar eh allahu akbar eh moo yeneen yi jarul ñuy wax yooyu léegi nañ yem foofu rek ci riwaaya bi léegi mu des al imaamu abul xuseyn moom nan la ko solowee muslim rahimahullah moom itam dafoo indi indi na ko <coughs> imaamu muslim rahimahullahu taala ci ay bërëb mais lépp benn la xam nga moom day dajale kii kitaabul aqdiya baabu qadiyati hind voilà noonu la ko tudde dajale ci ñetti version mu ne benn bi hadathani ali ibn hujr as-sa'di muy mu ne nettal nañu suñu sëriñ bi ali ibn hujr as-sa'di ali ibn hujr ibn iyas ibn muqatil ibn mukhadish ibn mushamr al-baghdadi as-sa'di al-hafiz al-marwazi gane àddina cent cinquante 4 génn àddina la 244 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana mu ne nettal nañu Ali ibn Mushir mu nekk leen nettal ma Ali ibn Mushir di Ali ibn Mushir al-Qurashi wa Abul Hasan al-Kufi ne woon juge moomu Mawsil di Mosul rahmatullahi alayhi <coughs> Abul Hasan al-Qadi al-Kufi rahimahullah génn àddina la 189 waaw akbar cent an Hisham moom moo ko jëlee Hisham ibn Urwa la wax moom la mooy Hisham min gis an abihi mu jëla ko ci baay mooy Urwa ibn Zubayr radiyallahu anil jami' an Aisha mu jëla ko ci tantam sayyidatu Aisha gis nañ ko tan na qalat dakhalat Hindu bint Utba waaw fii la Hindun dakhalat Hindun bint Utba imra'atu Abi Sufyan wala lii moom daa indi wax na askanaloo ko baayam ba pare dàkkan ne mooy nag soxnaay Abu Sufyan ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa qaala ya rasulallah inna Aba Sufyan radiyallahu anhu rajulun shahih la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadhtu min malihi bighayri ilmihi fa hal alayya fi dhalik mu ne Abu Sufyan nit la ko nay du ma jox ci dépense boo xam ne di mën a ma doy man ak sama doom yi waa léegi yoneen sallallahu alayhi wasallam est-ce naa jël ci alalam loo xamante ne nii moom du ah, du ma jox lu doy lu li may jël ci alalam te du ko waa loolu may def noonu est-ce am naa ci droit fa hal alayya fi dhalika min junah ah, daa am fa qaala rasulullah yonente mi alayhi salaatu ne ko xuusi jëlal min maalihi bil ma'ruf maa yakfiiki wa yakfi banik kon nii la ko al daal di indi <coughs> ah, an-Nawawi rahimahullahu taala kon ginnaaw taxrib bi léegi ana ban mooy lëkkaale mag suñu bunt bi ñaareelu njàng ñu ne la lëkkaale bi wax ci li nga xam ne moo dagat ci jëw mooy lii Hind def waaw Hind ñëw na tuddal ki nga xamante ne nii <laughs> euh, mooy boroom këram ñëw ci yeneen saa salaam ne dafa nay xam nga loolu kan ci nit ñi moo bëgg soxnaam dem fenn ki ab <laughs> naan dafa ne xam nga loolu du ko neex mais nag daa am yoo xamante ne nii bu dee côté bii lii da koy l'islam da koy permettre bu dee daa ñëw ngir laaj mbiru diineem loo xamante ne da ci laaj loolu il faut mu wax bu boobaa kenn du ne ah, ah le linge sale ça se ça se lave en famille non parce que en famille mënuñu ko fa laver couple bi mu ngi am problème te buñ ko bàyyee nii ça va. en cacahuète <laughs> noo day day day day day yàqu ah léegi bu boobaa kenn ci couple bi moo xam soxna si wala boroom kër gi moo war a jël ay responsabilités xam ne ñoom ñaar ñoom ñaar kese non fekk ñu ngi continuer nii moom ça va éclater leur couple moom day day day day day éclater en l'air moom moom moom moom moom moom moom day rajaxu léegi kenn ci ñoom ñoo war a xool koo xam ne gërëm nañu diineem. gërëm nañu tamit muy koo xam ne ku xelam yaatu la ku yeewu waaye ku mën a denc secret dem ci moom dans le but yaakaar nañ ne lii mën na koo lijjanti du ku nekk nag la koy wax bu dee ñi nga xam ne dañ lay xamal dong mais mënuñ ci dara loolu jarul nga leen koy wax wala nga wax ko koo xam ne moom après pour mu régler mbir mi daal laaj mu déglu ki ci des te moom du déglu keneen ki mukk far seen boo gisee couple léegi suñu jamono ji neew ma léegi rek la xewa ah. mooy ndaw si day am problème ak boroom këram dem wax ko koo xam ne nee na jigéen la boo xam ne nee na waaye c'est sa copine dëgg yi c'est son vrai c'est sa vrai ami c'est nangam mais wax ko ko alors que kooku affaire bi pour mu la ko il faut kooku ki ko mën a régler mooy ñoom ñaar ñëpp jëkkër ji jabar ji ñëpp il faut mu déglu ku nekk mu wax ko koo xam ne moom baax na ba fexe na boobu ba mu yëgee ne am nañ problème la coupé kële moom. dootu ko tudd dootu ko kii te du ko wax wala même bu dee mu ngi koy nuyu nii du wax ak moom sujet boobu kook nan la mën a régler lool jarul nga koy wax xanaa mu xelal la mais moom kooku waxoo ko ngir mu régler la léegi nag bu dee boroom xam-xam bi wala ki nga xamante ne jàpp nga ne. même bu dul boroom xam-xam waaye kilifa la te mën naa régler loolu boo ñëwee di ko wax lan koy wax ne ko diw moo def lii loolu jëw boo kenn du ne waa gi lii daa xaram ah yaa gi jëw sa jëkkër ji wala jëkkër ji ah yaa ngi jëw sa déedéet dans le but de defar nag moo war a nekk yéenéem bu dee nag yàq der ak leneen loolu day xaram waaw parce que neexatu la dem nga ba ci biir bon sàppi sëy bi sàppi na la nga commencé nag di dévoiler yoo xamante ne jaaduwul loolu dafa xaram góor te jigéen gee ci yam waaw waaw waaw loolu la de amul walla neexootu leen après léegi ku nekk euh, di wax loo xamante ni nii secret la pour keneen ki di ko dévoiler même bu dee yu ñaaw la wala yoo xam ne waxoo ko naa le mieux de defaat moo ngir yàq dara waaw comme que daal ne bon comme que c'est moor moom voilà que le lépp rajaxoo rek waaw déedéet waaw waaw kon loolu dañ ko bàyyi xel ko waaw waaw kon euh, léegi nag <coughs> bu boobaa loolu muy wax dem wax ndaw si wala waa ji ngir kooku régler leen lool jox leen ci Euh, les clés yu war loolu lool kenn du ko tudde jëw bu xaram moo na imaam al-Hasan Hajar mu ne pour lëkkaali beeg suñu bunt bi bi muy shara xadiis bi ci kitaabu nafaqaat mooy biñ jële xadiis bi lay baabu man lam ida baabun ida lam yunfiq ar-rajul fa lil mar'a bi muy shara lool mu ne wastudilla bi hadha al-hadith ala jawaazi dhikri al-insaan bima la yujibuhu ida kaana ala wajhi istiftaa wal ishtikaa wa nahwu dhaalika wa huwa al-mawaadi'i allatii tubaahu fiihaa al-ghiiba wa fiihi ah loolu lii la mu ne tegtaloo nañ ci xadiisu sayyidatu Hind bi te looloo la Imaam an-Nawawi indi ko fii ci Riyaad bi après dinañ gis moom li wax ci al-Minhaaj moom sax la ñu waroon a njëkk mais tàmbali nañ fii <laughs> al-Imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne tegtaloo nañ ci xadiis bi possibilité tudd nit ki ci loo xam ne. yéemu la ci moom neexu la ci moom te jàpp nga ne du lu jaadu voilà ci ay jikkoom ay doxalinam bu dee ne ci wàllu laaj boroom xam-xam bi mu ubbee la ci lan la sharia wax ci loolu voilà loolu la wal istikaat bu dee na ngay ñëw jàmbat parce sa jëkkër ji wala yow sa jabar ji ah problème a ngi am nangam fexe nga nag nu nekk waaye doxul est-ce que nangam ak nangam lay def loolu moom voilà loolu day mën a nekk mu ne te lii daa nekk ci yenn bërëb yi nga xam ne dañ ci daganal jëw moom la la imaamu Nawawi waxoon ci siis yi ne woon boroom xam-xam yi rahmatullah daal dinañ ciy dëppoo fàttalekul kanta al imaamu al xaafidu an-Nawawi mu ne euh, <laughs> bokk na li nga xam ne moom lañuy ñuy jàng ci lii ci al minhaj bi muy sara xadiis biñ la sànq bi mu koy shara mu wax li nga xam ne mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi nga xam ne moom la nekk mooy que ne wax ci koo xamante ne newu fii ci loo xam ne ngir euh, juge wala ñu juge la wala laaj xalaat euh, lan la charia àtte ci lool loolu dara newu ci waaw loolu dara ci newul waaw wallahu taala alam <coughs> euh, kon nag lii mooy lëkkaaleem ak bunt bi lii moo tax imaamu Nawawi indi ko inna aba Sufyaana rajulun shahih waaw mu ne wa minha jawaazu zikri al insaani bima yakrahu idaa kaana lil istiftaa lil shakwa wa nahwihimaa noonu ko waxe voilà dañ ciy jàng possibilité tudd tur tudd nit ki loo xam ne neexu ko ci jay jikkoom ay doxalinam waaye nag daale buy ko da ngaa bëgg xam lan la diine wax ci loolu muy def est ndax moom li muy def di jël ci ay mbiram te yëgu ko lool la bëgg a xam waaye boobu lan moo tax mu wax lan moo tax moom Hind muy jël alalam alalu Abu Sufyaan bi ci jël di ci ngir dépasse te yëgu ko mu ne moom dafa nay voilà loolu mooy lëkkaale bi walillahi alhamdu wal minna kon lii moo tax imaam indi ko fi ngir wan ne fii kaa yu mel nii te waxoon na ko ci juróom benn mbir yooyee bu dee da ngaa ñëw di laaj comme zalamani abi <laughs> mooy yam doon wax noonu wala zawji <laughs> waaw fii Hind moom la doon wax ne hadis bii mooy tegtalu loolu même bu dee li gën a yey eh, mooy bañ a tur waaye nag malgré loolu mooy tudd tur mën naa nekk na hadis Hind bii moo koy wane yaa ngi ko lool lii la lii la mooy xadis bi <laughs> ñu ne la woon mu ngi ñëw te mooy bu mujj ci bunt bi te ne kaat ke dane inna aba sufyaana te bu doon loolu jaaduwul yore saa na ko waaw hind waroo woon a tudd turam nag waroon nga wax rek waaw lan nga yoneen saa lan mooy àtteey lan mooy doxaliinu góor goo xam ne jigéen goo xam ne jëkkëram dafa nay du ko jox dépense bu mat mook doomam nu muy def loolu moo gën a mat ndax bu boobaa moo gën a sutur la waaye tudd tur mën naa nekk ndax bu man loon nekk yoneen saa saa dina ko corriger te waxu ko dara fii kon loolu lu am solo la mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bii bu boobaa yooyu yi ñu fi wax kaa yooyu yëpp day mën a nekk voilà nga dem ci justice dem ci juge bi voilà di clamer sa benn dëkkandoo boo xamante ne li muy def ñaaw na waaw il fait que des troubles gaa yi wax ngeen lu nekk def bàyyi ngeen ay moo dem ngeen wax ak moom mu agressé leen bu boobaa boo demee di porter plainte à la police par exemple euh, wala mu yàqal la sa alal ba pare nga dem di plainte ji ñu ne la nan la tudd nga ne diw lan la def nàngam ak nàngam xam nga loolu du ko neex bu kon yi woon mu dégg ne yaa ngi koy wax justice yi policier yaa ngay tape noowam foofu mais loolu noonu day dagan kenn du ko xaraamal waaw après gars yi yónni ko benn convocation boo xam ne xamul fu mu jóge ñu ne ko oh, veuillez kii euh, vous êtes convoqué au commissariat euh, de lieu tel fi mu dëkk côté yooyu voilà jour tel heure tel waay moom nu mu fa demee noonu xam nga loolu du ko neex mais il faut waa ji def ko pour réparer li nga xam ne mooy tooñ ji wala injustice ki loolu moom dañ koo daganal amul ah dama dëkk dooy ni bone wala nga nekk fii di tëbëka dal kenn sa voisin yi amuñ jàmm mais buñ demee ci seen dig bi bu leen neexee wax sa tur waaw c'est la famille telle voilà la nuit personne ne dort voilà fi la ñuy nekk teg seeni musique yokk ko des fois na ngay dem toke wax ñu saaga la il t'agresse wax loolu yëpp dañ koy wax en plus mooy li gën a metti li mooy li gën a ndaw seen seen seen euh, euh, mbalit yi ci ta ci ci fenêtre lañuy ñuy taxaw sànni ko au ñu wàcc def ko ci poubelle yi yooyu dañ koy wax voilà te boobaa doone voilà loolu tax mu koy wax mooy jaay yàmbaa fii ñoom ñii la ñooy jaay yàmbaa dénoncé leen loolu loolu dañ koy wax waaw mais dans le loolu dama koy wax saa su ne te imaam mu ngi ko préciser bu baax nga am yéene E, faj kilifa gi faj loolee <coughs> léegi nag <coughs> e, ginnaaw loolu nag moo am yeneen i njàngat yoo xam ne gis nga xadiis bii nii bu ñu ko toppoon bu ñu ko toppoon deux heures de temps néew la ci xadiis bi maa la ko wax <coughs> waaye on va def benn ramasse premièrement Hind mi bon moom yàgg nañu wax ay affaire muy Hind bint Utba ibn Rabi'a ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf <laughs> waaw di yaayu Muawiya eh, bii passé lu ma waxoon Hind eh, ak Ummu Habiba ñoo moo yaayam non du yaay Ummu Habiba de du yaayam waaye man damay nelaw wala lan loolu daa mel ni loolu laa wax non Ramla bint Abi Sufyan soxnaa yonent bi sallallahu alayhi juru ko de non non mook mook Seydina Muawiya du ñu ay shaqa shaqiqayni mooy frère yi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay déedéet eh, kii nii nu yaay Ummu Habiba yaayam Safiya soxnaay Abu Sufyan bu njëkk la woon tudd Safiya bint Abil As voilà kooku moom moo doon. moo doon yaay ummu Habiba mais pas Hind waaw te am na beneen doomu Abu Sufyan Anbasa kooku it Hind juru ko Hind Muawiya la jur am na Utba tamit comme ba baayam ku doom joo xam ne comme baayam la ko Abu Sufyan tudde kooku moom doomam la <laughs> waaw mook Abu Sufyan mais Ramla bint Abi Sufyan Hind juru ko voilà voilà wallahu taala alam loolu moom rectificatif bu geer <laughs> voilà voilà kon Hind mi radiyallahu anha bon moom nag ay mbiram siiw na voilà baayam wax nañ la sànq moom lañ rek njëkk a rey Badar ak baay tëxam muy frère baayam <laughs> di Shayba ak frère boppam moom di al-Walid ibn Utba Hind bint Utba moo tax keroog euh, dëj yi moom moom moo ci gënoon pële dëj gin cee metti le waaw ak ñi nga xam ne dañ leen a rayal seeni doom waaw <laughs> parce que Hind non seulement rey nañ baayam rey baay tëxam rey doomam ñoo ñëpp dañ leen décimer waaw keroog Badar dañ leen a rey moo taxoon affaire bi metti woon ko lool waaw mu pare woon lool jël jël revanche euh, ci ki nga xam ne jàpp na ne lii lépp moo leen ko teg mooy Hamza ibn Abdul Muttalib moo tax fàttalakul bi naan wayhan aba dasma ishfi wastashfi waaw waaw abu dasma mi nga xam ne Jubayr ko moomoom ibn Mut'im ndax euh, non euh, waaw Jubayr ibn Mut'im ibn Adi ndax Tu'ayma miñ faat ibn Adi bàyyi xam lañ faat moom moo moomoon wax si mu ne ko boo rayee Hamza amba muhammadin bi ammi Tu'aymat ibn Adi fa anta hurr waaw boo ma rayalee Hamza li nga xam ne moo ma rayal sama baay tax du Tu'ayma sama rakku papa sama frère baay yow di nga libre Hind ñëwet tam daal di ci duggaale ci brèche bi ne ko way aba dasma ishfi wastashfi zub aba dasma fajalal sa meru bopp mooy lan fajalal sa bopp mooy bu ko defee mooy ishfi fajal suñu mer ñun waa Quraysh ak suñu mettit gi ñu dal depuis Badar te nga faj sa bopp mooy nga libre waaw moo tax keroog bi nga xam ne ci la abaa das ma saway <laughs> daal di defee la mu bëggoon mu mer mu kontaan bopp ñëw daal di fees biiru Seydina Hamza génne dagg ay kiram ak ñi newoon foofu daal di jël euh, res wi di ko fex manula jàll mu yàbbi ko ba pare taxaw ci ba xare bi jeexee ca suufa montagne ba waaw naan jazayna al yawma jazaynaakum bi yawmi badri fal harbu ba'da al harbi dhatu sori ma kaana lii ma kaana min qatmi min utbata min sabri wala wa wala akhi wa eh? wala axi wa ammihi wa bakri parce que Hanzal dañ koo moom dañ koo disine keroog bi doom ji voilà manuma awma lu may muñ fay nañ leen tey yéen jullit ñi li ngeen ñu defoon Badar waaw waaw man nag awma muñ goo xam ne jàpp ngeen ne was doon naa muñ loolu rey gi ngeen rey sama baay ak sama frère bi alwalid sama baay di Utba sama frère di alwalid waaye sama rey bi ngeen rey ki nga xam ne mooy sama euh, frère baay bi aw euh, Shayba ak sama doom ñi Hanzala waaye yéen kay waroon ngeen a xam lool fa shukru wa shafayta nadri waaw qadayta nadri wa shafayta sadri fa shukru wahshiyyin alayya umri hatta tarimma azmi fi qabri waaw mu ne yow nag ki ma defal loolu yëpp may ma ma mën a faj loolu lépp metti googu ma daloon yow mooy nizar dama nizaroon yow wax si yow yaa ma ko fajal waaw te sama feebaru xol bi ma yoroon yow yaa ma ko fajal kon nag bi sant wax si dafa war ci man hind ba ni nga xam ne lañ may suule samay yax ci biir suuf <laughs> la samay yax di fënax ci biir suuf waaw ay hind rek waaw daal di daggaa ñu daggaate moo jigéen ñoom raayitaat <laughs> yaayu abdallah ibn amr ibn al-aas hmm? nga xam ne borom këram Amr ibn al-As ko indi woon ak jigéen ñoom Sulaafatum no bin bint mi yaayu ñoom Julaas ñu doon tudd keroog te Aasim ibn Abil Aqla décimé woon leen <laughs> xuzha seen yaay Julaas ak <laughs> eh, eh, jigéen ñooñu dagg nopp góor ñi saxaaba yeneen saa sax def ci ay jaq wala yaazu billah Hind moomu moo ne moom nag bon. et am nañu ne mu ngi génn àddina ci muharram la quatorze bés même jour bi papaay Seydina Abu Bakar génn àddina xam nga papa Abu Bakar Abu Quhafa Seydina Abu Bakar génn na àddina moo ko njëkk a génn àddina waaw comme quoi bu ngeen jàpp te moom màggat la woon mag la woon bi yeneen saa san bi ubbi Makka histoire am bu siiw bi ba mu ne soppi leen euh, béjjaawam bii hein waaw Seydina Abu Bakar di ko indi ci yeneen saa sën yeneen saa sën Abubakar mënoon nga bàyyi góor gi kër gi ma ñëw fekk ko foofu mu ne ko déedéet yeneen saa sën la moom moo gën a ñëw fekk si la <laughs> Allahu akbar <laughs> waaw moom la quatorze lu génn àddina ginnaaw gàddaay yeneen saa sën ci Muharram bés boobu nag al imaam Ibn Abdul Bar nee na ci la Hind génn àddina mais bon euh, euh, kii nag al imaam Ibn Sa'd dafa tudd ci ab tabaqaat. jële ko ci sëriñam bi al-Waaqidi bon fiihi daaf kene euh, euh, moom mii kene euh, luy wane ne dund na lu gën a yàgg loolu ah waaw parce que Abdullah xam nga dafa defoon gouverneur Muawiya fële ci Sham mu nekk fa ba ni nga xam ne ci lañ faat Seydina Omar Seydina Ousmane daal di koy confirmer radiyallahu anhuma foofee léegi nag euh, Abu Sufyan nag dem nag di seeti doom ji nga xam ne nekk na gouverneur mais lii lay sa bi dëgër nettali bi de toute façon ci al-Waqidi la jaar te al-Waqidi ma'ruf matruk la te Abu Sufyan génnul àddina Abu Sufyan la 32 la génn àddina ci xilaafa Seydina Usman ibn Affan alayhi ridwanu rahimu rahman loolu mooy li dëgër lii nag bon nañ wax rek li al-Waqidi wax taalibeem bi di Muhammad ibn Sa'd nekkoon bindkatam Muhammad ibn Sa'd moom wér na mais sëriñam bi matruk la euh, mais bon <clears throat> après bi Seydina Muawiya nag euh, waaw waaw waaw waaw lii la lii la mooy mooy mooy mooy nettali bi euh, Seydina Ousmane moo ne woon xalifa voilà li ma doon ragal mooy mais Muawiya la waxoon moo doon xalifa non non mooy moom moo ne woon gouverneur u Sham voilà <laughs> lii mooy bon nettali bi wérul waaye nettali bi mën naa nekk